baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim shahru ramadaan alladi unzila fihi alqur'aanu hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhudaa walfurqaan faman shahida minkum alshahra falyasumhu wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min fa iddatun min ayyaamin uxar yuridu allahu bikum alyusra wala yuridu bikum alusra walitukmilu alidda walitukabbiru allaha ala maa hadaakum wa la'allakum tashkuruun sunu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab téeméer ba fukk juróom ba léegi ñu ngi ci laaya yi nga xamante ne nii ñoo ñëw di farataal li nga xamante ne mooy weeru koor ci xeetu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam kon mu ne shahru ramadaana weeru koor xam nga boobu ba léegi mu ngi doon wax naan maa farataal ci yéen koor te doon wax ayyaaman maadudaat ay bés la yoo xamante ne nii yu limu la yoo xam ne bariwuñ léegi nag borom bi tabaaraka wa taala di ñu leeral fii comme ni ñu waxoon est ce que damay ñëw rek ne bon baax na kon dégg naa li saa borom wax léegi daal ni may def kon naa tànn ci weer yi daal bu ma neex kal ko ci hiver yi bu dee Europe nga ne. wala bu dee Afrique daal te fu tàng fa nga bàyyi ba côté ay janvier février ndax daal foofu moo gën a xaw a sedd ma daal di fay duur samay koor est ce que noonee lay demee suñu borom ne déedéet le shahru ramadana mooy weer wi ma wax ngeen we ngeen woor ko weer woo wale mooy weeru koor de alladi te weer woo wale ak a bari ngëneel de alladi mooy weer wi nga xamante ne nii unzila fiihi alquraan ci lañu wàccee li nga xamante ne mooy alquraanul azim di alquraanu borom bi ci weer wi lañu ko wàccee loolu nag borom xam-xam ni rahmatullahi alayhim ku mel ni mawlaana abdallah ibni abbaas radiyallahu anhuma mu ne mooy wàcce gi ñu ko wàcce d'un coup jële ko fi nga xamante ne mooy ca lawhul mahfuuz daal di koy wàcc fi nga xamante ne mooy baytul izza muy asamaan si nga xam ne moo ñu gën a jege ci néeg boobale foofale nga xamante ne nii foofee lañ ko wàcce woon d'un am ñu ne waaw loolu dëgg la waaye tamit mooy lii nii mooy ne alquran bi muy wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy jot waxyu bi loolu ci weeru koor la tàmbale woon moo tax kon nag loolu lépp ñu ne lii la am ñeneen ñu ne waaw mooy alquran ji unzila fii alquran mooy ci alquran jii nii eh, ci lañu wàcce li nga xam ne mooy farataalu koor loolu jële nañ ko ci ku ni ñoom seydina mujaahid ak ñoom al imaam ad-Dahhaak rahmatullahi ala al kon daal mu ngi noonu kon mu ne weeru koor bi nga xamante ne nii unzila fiihi alquran ci lañu wàcce alquran hudan moom alquran joo jële nekk njub linnaasi ñeel nit ñépp koo xamante ne nangu nga koo def sa torche def ko li nga xam ne moom ngay leer loo di njuble ci yow waaye wa bayyinaatin am ay pro yu leer a leer a leer minal hudaata tukkee ci njubug borom bi tabaraka wa wal furqaan ak li nga xamante ne nii day tàqale li nga xamante ne mooy dëgg diggante dëgg ak neen mooy képp koo xam ne bëgg nga tàqale te xam lan mooy neen lan mooy dëgg te mën a bañ leen a jaawale na nga ñëw ci téere bii de léegi nag suñu boroom tabaraka wa taala mu ne fa man min shahida minkum shahra képp kenn koo xamante ne nii ci yéen teewe na te fekke na li nga xam ne mooy weer wii daal na la fay fekk kon loolu leer na ne kon man manu may tànn rek di asaaloo noonu nële li nga xam ne weer wu ma neex ma ne ci laay woor loolu mën a neex kon nag mu ne fa man shahida képp koo xam ne teewe na te fekke na mbinkum ci yéen way ngëm yàlla yi te charte yi daal di réunir daal di dajaloo ci moom kookale fal yasumhu de na ko woor voilà lool nag moom la la waa jumhur doon wax dañu gisoon ko ci jataay bii ñu génn ne lii nii moo indi li moo moo mujj def la nga xamante ne nii nit ki lam doon mën a tànn diggante mu woor wala mu jo mu leele lii mooy wane na léegi loolu mënatu la ne képp ku mën a woor moom moom da woor de moo tax mu ne képp ku fekk ci yéen alhamdulillah shahra weer wi muy weeru ramadan falyasumhu na ko woor wa man kaana mi wa man koo xam ne nag dafa wopp dafa feebar aw ala safar wala mu nekk ci kaw tukki lii am na lu luñ ci waxoon ci jataay yi la ñu génn jarul ñu ci yàggal de kooku lan lay def iddatun min ayyamin ukhar moom day takk bés yooyu yële daal di leen fay ci yeneeni bés yoo xamante ne ñu ngi ñëw te loolu it waxoon nañ ci suñu boroom nag ne yuridu llahu bikumul yusr ne boroom bi tabaraka wa taala li mu namm ci yéen te bëggal leen ko mooy ak yomb yomb wala yuridu bikumul usr te nag nammul te bëggul ci yéen ak jafeñ-jafeñ manoon naa jël at yépp ne léegi nag wooral leen ma at yépp kenn du fi dox walla mu jeex tàkk lool borom bi manoon na ko de li annahu huwal aziz mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moo noot ci nguuram te lu ko soob kese lay dogal daal hakim waaye nag ci yërmandeem kese ci la ñu yombalal lii moo tax mu ne woon ay yaaman daat la ay bés la yoo xamante ne nii li mu la kon nag borom bi namm ci ñun yiw moo tax mu yombal ñu ko noonale wala yuridu te nammul ci yéen bikum ci yéen al-usra jafeñ-jafeñ sorek li nga xam ne moom la ñi nga xam ne ne ñooy dajaaji lay ci shaytaana yeeg ñi nga xam ne seen taalibe yi jàpp naa noo moom dangay ngay waaru quoi <laughs> walaw loolu lii daal mettit kese ci am alors que borom bi nee na man bëgguma ci yéen li nga xam ne mooy jafeñ-jafeñ li ma bëgg ci yéen mooy li nga xam ne mooy ak yombu yombu gaay ne mbir mi jafe-jafeñ kese ci ne parce que loolu du ñàkk ci jaamu yàlla taklif mooy borom bi tabaraka wa taala bu dee ne day day day gàll jaam di jëf loolu du ñàkk coono du ci am voilà mashaqa loolu dina ci am waaye mashaqa la goo xamante ne nii coono la joo xam ne jaam bi mën na koo ngaar daajjoo mën na koo supporter waaye borom bi li mu dul def mooy teg jaam yi loo xamante ne nii kenn attu ko attanu ko moo tax ci saar bii comme niñ koy gisee buy jeexal bi mu naan laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaha borom bi tabaraka wa taala du daal di gàll benn bakkan lu dul la nga xamante ne nii moom la def ay possibilité jox ko ci kattan ak man-man kon nag mu ne kon borom bi de lim nam mu ci yéen ba daal di leen defal koor gi ngeen koy def li ci gën a mooy ak jaamu yàlla la moo digle ñu def waaye am na yeneen i mbaax yoo xamante ne nii moom dafa am ci koor ci yoo xamante ne nii ci santé bi muy joxe wër gu yaram waaye tamit li nga xamante ne nii yeneen ak yeneen yoo xam ne yooyu yëpp ak yomb yomb la de wala yuridu bikumul usrata namul ci yéen ak jafeñ-jafeñ waaye tamit bokk na ba léegi li tax mu farataal leen alkoor gi wali tukmilul idda ngir ngeen mën a matal li nga xamante ne mooy lim mooy ngir ngeen mën a la manal li nga xam ne mooy lim yi looloo tax mu daal di leen may ngeen man di dox bu dee da ngeen a feebar wala da ngeen a nekk ci li nga xamante ne mooy tukki bu ko defee yéen ngeen arrêté bañ a woor waaye après ngeen takk bés yi li tukmilu wala la idda bu ko defee ya ngeen ci la leen raw <coughs> alhamdulilah ya leen raw ngeen takk ko xam ñaata la bu ko defee ngeen man koo matal ginnaaw koor gi bu weesoo laata ko beneen koor gi di ñëw comme nañu ñu ko leerala woon waaye suñu boroom it da koo def wali tukabbirullaha ngir ngeen di màggal seen boroom kon koor lan la loolu la mooy jaamu yàlla la màggal boroom bi tabaraka wa taala ci li nga xamante ni moo tax buy jeex ñu sopp ci nit ki nekk koo xamante ni dañuy tudd boroom bi tabaraka wa taala lu bare bare bari di ko màggal hadaakum ci kaw ci li nga xamante ne moom la leen gindee ba won leen weeru koor faratal ko ci yéen def ko ngir ak mbégte ngir ak yomb yomb ci yéen waaye wala allakum waaye bu ko defee tashkuruna ngeen mën a sant seen boroom tabaraka wa taala ci weer bi yépp ak weer yi nga xamante ne bés yi nga xam ne daf leen cee raw ngeen di sant seen boroom ci koor googale laaya bi ci tegu nag laaya bii nii am na ci mufassiruna yi ñuy wax rahmatullahi alayhim ne benn kaw kaw dafa ñëw na yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu man de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man de dama lay laaj ndax suñu boroom moom dafa jege bu ko defee ñuy déeyanteeg moom wala boog dafa sori ba bu ko defee dañoo war a yuuxu buñ ko waree ñaan wala di ko woo daal wala di ko dagaan nee nañ lem na yeneeni wax nag waaye insha allahu taala dañuy yem bi bi suñu boroom ne wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ne wa ida saalaka bu ñëwee daal di lay laaj ibadi sama jaami yow sayidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nii ci samay mbir naan bëgg ma ñaan bëgg ma dagaan bëgg a jokkook seen boroom tabaraka wa taala yëgal leen na fa inni qarib man de seen boroom ku jege laa nekkuma koo xam ne daf ma dama leen a sori ndax moom mooy ki nga xamante ne wa ana wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid lëm ko leerale woon ne borom bi moo gin a jege ki nga xam ne mooy jaam bi buumu xolam kon nag mu ngi noonu le mu ne fa inni man seen borom qaribun ku jege laa de ujibu daawata daa damay wuyu wooteek ak ñaanuk ki nga xamante ne nii moo ma woo daal di may dagaan bu newee ci problème waaye bu newee ci li nga xamante ne mooy arraxa mbir yi di neex saa bu ma woowee ida daan saa bu ma woowee rek dinaa ko wuyu de fal yastajibu li noonu nag li am solo te loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li ëpp solo ci jaam bi ginnaaw gi mooy fal yastajibu lii na doxe moom li nga xam ne mooy jaam statu jaamam na ko incarné ba mu mat sëkk tey wuyul borom bi tabaraka wa taala kon mu ne fal yastajibu lii nañ may wuyul ci yi nga xam ne mooy digal yi ma leen di digal woote yi may woote sama chantier yi nañ ma ciy woo nañ ma ciy wuyu bu ma wootee ne koor jot na loolu mu ngi mel ne gis nga borom bi moo la ne wooral ndax jox na la siij mooy ba weer wa loolu moom moom jeex na léegi nag weeru koor wi teru loolu mooy woona leen bu julli jotee bu timis gis nga bu jant bi duggee mooy sa boroom woona la de mooy wuyul léegi nan ngay wuyoo mooy nga waajal ngir mën a taxawal li nga xamante ne mooy julli gi kon nag fal yastajibu lii nañu ma wuyul le nañu ma wuyu ci ma leen di woo ci li nga xam ne mooy seen yiw kese la ak jaamu boroom bi tabaraka wa taala <clears throat>